ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim huwa alladhi ja'alakum xalaa'ifa fil ard faman kafara fa'alayhi kufruhu wala yaziidu alkaafiriina kufruhum 'inda rabbihim illaa maqta wala yaziidu alkaafiriina kufruhum illaa xasaara suñu boroom di wax ci laaya fanweer bi ak juróom ñeent mu ne huwa alladhi moom boroom boobu tabaaraka wa ta'aala ba léegi mooy ki nga xam ne jaalakum moo leen def yéen nit ñeeg jinne yi xalaa'ifa fil ardi ngeen di wuutu wante ci kaw suuf mooy ne ku nekk rek am nga sa maam moom moo lu fi jiitu woon te ñu bari seeni maamaat fekkuñ leen ci kaw suuf waaye ñi fi newoon ñu leen di jàng ci histoire naan ñoom diw de newoon nañ fi ci taarix ñooñu mooy borom bee def lool rek gis nga danga fiy jóge léegi ñeneen ñee fiy nekk de suñu borom bee def loolu ngeen di wuutu wante ci suuf si faman kafara képp koo xam ne nag nekk ci suufam jay na ko ba mu jàpp ne moom du fi jóge mooy kooku mooy ki dof faman kafara képp koo xamante ne nii dafa suul jëf weddi borom bi tabaraka wa taala fa alayhi ci kawam lay képp kufruhu la nga xamante ne nii mooy tukkee ca googa googale wala yazidu ta du yokk alkaafiriina way kéefér yi kufruhum seen kéefér gi yéefér yi seenu kéefér du leen yokk inda rabbihim fa seen borom illaa maqtaalu dul ak sànjam kese la leen di yokku wala yaziidu da du yokk alkaafiriina yéefér yi kufruhum seenu kéefér illaa xasaaraa lu dul pertaa ngi fii ci àddina ak alaaxira qul waxal yow rasuulullah salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi ara aytum waa xool leen rek dama leen di laaj shurakaakum seet leen ñi nga xam ne ñoom ngeen di bokkaaleeg borom bi tabaaraka wa taala alladiina ñoom ñi nga xam ne tad'uuna ñoom ngeen di jaamu di leen woo min duunillaahi di leen jaamu wëllif borom bi tabaaraka wa taala seen ñoo ñële ngeen di jaamu aruni wan leen ma maadaa xalaqu min al wan leen ma ñoom lan lañu bind ci kaw suuf am lahum wala bokk ñoom dañoo am shirkun loo xamante ne nii ak bokkaale la fi samaawaati ci asamaan yi mooy boo xam ne bi borom bi di ko bind moom dafa aajo woon bi muy say seen ñooñu ngeen di bokkaaleeg moom ñu jàpp ci ngir mbir ya dox wan leen ma am lahum wala dañoo am loolu loo xam ne dañ koo bokk ci mbindum boroom bi ba mu koy bind ba tax ñoom ñu yelloo ñu war koo bokkaale am wala boog aataynaahum wala book man boroom bi laajal ma leen ñoom yéeféru màkke yi ak yéefér yi ci kaw suuf yépp képp kuy bokkaale rek laajal ma ko lii am walla boog aataynaahum ñun borom bi ñoo leen jox kitaaban ab téere boo xamante ne nii ci leen bind ne dañ maa war a bokkaale fa hum ko léegi nag bu dee lool am na ñoom yéeféer yi ñu nekk ala bayyinatin ci lu leer minhu bu tukkee ci boroom bi ci téere boo bële buy wane ni borom bi moom kenn du ko jaamu moom kese foog ñu bokkaale ko lool amul de bal suñu borom ne li am ba des mooy in yaidil kaafir az na mu ne nekkul di dig ñi nga xam ne ñooy bokkaalekat yi tooñkatu seen bopp yi ba'duhum lenn li ci ñeneen yi illaa xuruuran lu dul ak waraatee mooy na ñi ñuy diggante yépp naan yàlla amul fii dund leen seenam dund fii li am gis nga ñii seen waxu moyen âge yu sori yi ñii naan la moo ñun defal lu la neex boo demee ci kanam ñoom diw ñoo ñuy tinu loolu lépp nga xam ne yéefér yi koy waxe seen bopp seen xërëm yi leen di tinu mu ne loolu lépp nekkul lu dul dañuy diggante lu dul lu dul xuruuran ak waraate kese lay doon mooy bu gis bu koo dégg loolu ba jàpp ci loolu boo demee ci waraate ngay nekk mooy dara du ci am mu ne inna allah dëgg-dëgg buur yàlla yumsiku azza wa jalla mooy ki téye as-samaawaati asamaani wal arda ak suuf yi an tazula moo leen téye tere leen ñu daal di wadd daldi di rot ci kaw suuf yi daal jaxasoo lépp daal di màbb lool borom bi moo ko def de waaw ñu daal di dem daal di jóge lool li ko tere ki leen téye mbindeefu asamaan yi suuf yi ak asamaan ci boppam ak suuf mooy borom bi tabaaraka wa taala wala in zaalataa te gis nga bu ñu fi jóge woon asamaan ak suuf daal di wëy daal di dem in amsakahuma asamaan si wadd suuf si dem lépp di dem kenn du leen téye min ahadin kenn nag min yi ginnaaw borom bi wëllif borom bi borom bi kese leen téye moom moo leen di téye te moo leen fi nekkal moo leen di téye ba jamono juñ ko neexe mu jëli leen fi innahu dëgg-dëgg moom borom bi kaana nekkoon na te du deñ di nekk xaliman koo xamante ne nii ku ku ku lewet la ci jaamam yi ghafuuran nekk koo xam ne aji jéggalaakoon la de mu ne wa aqsamu kantaa ñoom yéefér yi nag ñu ngi waat billaahi yéeféru Makka yii xam nga lan lañ fi nekk woon laata ngay feeñ yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa aqsamu doon nañ waat billaahi ci borom bi jahda aymaanihim seen yulli seen dayok ay waat lañ doon waat nan lan la in jaahum bu leen dikkalee nadirul xuppaatekat ab yonent alayhi salaatu wassalaam la yakunun na waat nañ ne ñun dinañu bokk ahdaa gën min ihdal umami ci xeet yi benn ci xeet yi muy yahuud yi ak wala nasaraan yi ñoom de bés bu ñu yàlla yónneeb yonent wallahi ñun ñoo leen di gën ñoom ñi nga xamante ne ñooy xeet yoo yële suñu boroom nag ne lamma jaahum ba nga xam ne da jëla leen dikkalee an nadirun mooy xuppaatekat di yow mii yonente mi alayhi salaatu wasalaam maa zaadahum yokku leen illaa nufuuraa lu duluk daw lañ leen di woo ci yu baax yoo yëlee lan moo tax ñu def ko te ñoo ko doon ñaan bu leen ko boroom bi defaloon ñooy gën ñi nga xam ne mooy ñaari xeet yi di yahuud yi nasaraan yi lu ko waral mooy istikbaaran fil ardi ngir rëy rëy lu ci kaw suuf kese wa makra sayyi ak pexe pexe moo xam ne mu ñaaw la ngir ndax la nga xam ne moom lañ doon wax kat di ko ñaan boroom bi tabaaraka wa taala ba ko boroom bi indee ñuy teg pexe yu ñaaw ngir mu bañ a dox muy yonent bi alayhi salaatu wa salaam wooteem bi bañu a jëm kanam wala yaxiiqu te xamuñ ne du dellu al makru sayyi'u pexe mu ñaaw mu yées illaa bi ahlihi lu dul ca ña ko pexe woon moom la wolof naan daal mooy mbir yi daal nit la nga yéene moom mooy yéene néeg la borom a lu yées lañ doon yaakaar di ko pexeel yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak lislaam bi wala yaxiqu du dellu kon al makru sa yu seen pexe yu ñaaw yooyale illaa bi ahlihi lu dul ci waa ñoñam de fa hal yanzuruna suñu boroom ne ndax ñoom xaaruñu lu dul illaa sunnatul awwaliina lu dul ñi nga xam ne mooy fi ma jaaroo ak yoonu ñi nga xam ne ñoo fi jiitu woon ci kéeféer ma mbugal leen lool lañuy xaar du lool lañuy xaar nekkul lu dul ne ñoom fa hal ah, lool nekk li sunnatillaahi tëraliinu borom bi tabaaraka wa taala bi mu teg ci yéeféer yi mooy mbugal leen bu ñu génnul ci seen kéeféer gi fii ci kaw suuf ak alaaxira doo fekk yoon woo wala tëraliinu borom boobale tabdiilan ku koy soppi de malan tajida te doo fekk li sunnatillaahi ci tëraliinu yàlla wi nga xam ne moom la teg ne ku ko weddi dina lu mbugal boo gëmul tax wii laa koo xam ne moo koy wëlbati ba yóbbu mbugal mi ne bon du dal ci ñii ci ñeneen lay dal ku leen weddi laaj leen waa Quraysh Badar ak yooyu lan moo leen dal alak a awalam yasiiru suñu borom ne ndax ñoom duñu dox fil ardi ci kaw suuf fa yanzuru ñu daal di xool xool bu leen di jariñ kayfa ana naka kaana la nekkoon aqibatu mujjeelug mujjeelug alladina ña nga xam mujjeetug ña nga xamante ne nii waa alladina min qablihim ñi leen jiitu woon ci kéeféer wa kaanu te gaa yooyu kat nekkoon nañu ashadda minhum quwwatan ñoo leen ëppoon doole fuuf ñoom firaaw naa leen ëppoon doole te mbugal naa leen wa ma kaana allahu te borom bi nekkul li yu'jizahu nekk ki koo xam ne da koy lottal min shay'in ci dara fi samaawaati ca samaan yi wala fil ardi du caagante ni ci suuf si de innahu dëgg-dëgg moom borom bi kaa kaana nekkoon na te du dañ di nekk aliman aji xamaa koom qadiran ku capable ci jàpp yéeféer yi du ko man am sañ-sañ ak kàttan teg yéeféer yi mbugal mi nga xam ne moom la leen di dig buñ ko di leen ko tëkkoo buñ ko weddee te kenn manu koo rëcc kenn manu koo lottal du jinne du nit ci kaw suuf ak ci samaan yi muy jeexal saar bi ci laay bu mujj mu wala mu ne walaw yu aaxidu llahu nnaas bima kasabu mu ne bu boroom bi doon jàppee annaasa nit ñi bima kasabu ci li nga xam ne moom lañu fàggu fii ci ay ñaawtiif ci kaw suuf kow def bàkkaar rek borom bi bugal la ca saase maa taraka ala zahriha kon du bàyyi ci kaw suuf min daa ba kenn kuy dëkkat du ko bàyyi ci kaw suuf ndax amul kenn koo xam ne yow matal nga jaamu gi xaqa tuqaati ni nga xam ne noonu la ware borom bi tabaaraka wa taala nit moom foo jaar am nga ay ay ay ay am nga tamit wan manki manki ndax jaam nga borom bi nga xam ne mooy ki mat jaamu ko ni mu gën a mate gaa yi du ñu ko def moo tax mu ne walaw yu aaxidullahu borom bi doon jàppee jàppe annaasa nit ñi rawatina yéeféer yi bi maa kasabu li nga xam ne moom la ñuy jëf même ñu lit ñi sax bi maa kasaboo ci li ñuy fàggu ci rëcc-rëcc ci yoo xam ne demewul noonu day du ju lu baax maa taraka bu doon ku def lu bon rek boroom bi mbugal la ci saase maa taraka kon doonu loon bàyyi dee ala zariya ci kaw suuf ji min dabbatin lenn luy dëkk luy dukkat walakin waaye li am bi da ba des mooy yu axiruhum da leen di yéexe ilaa ajalin musamma ba ci pegg boo xamal mooy àpp boo xam ne musamma bu mu tudd la moom borom bi ne muy yawmal qiyaam di leen yéexe ñenn ñi da leen di yéexe ngir ñu tuub mu tuub nangul leen seen tuub ñenn mu leen di yéexe ñu def lu baax loo xam ne mooy far seen yu baax yu baaxul yële mu daal di leen jéggal ñenn ñi moom mu feeg moom sax mu jéggal leen ci loolu dara ñenn ñi yéefér yi mu bàyyi leen fi ñu mu nekk am jay ñuy def lu bon foog ci ne yu am jay la borom bee leen bëgg jàpp loxo ci poche bàyyi leen ngir tar bugal yi di gën tar ci ñoom kon fa ida jaa ajaluhum mu ne nag gis nga seen app boobu ma wax ku nekk rek xeet wu ne ci kaw suuf sa app nit ku ne bu sa app jotee tey ngay faatu kenn manu ci dara fa inna allah nañu xam ne bu keroogee borom bi tabaraka wa taala bi ibaadihi ci jaamam ñi basiran mooy ki leen gis te mooy ki leen di saytu te kenn manula rëcc ku nekk sa app bu jotee di nga dem xeet nit lépp di nga dem te